yàlla bu yàlla tas yaakaar képp ku ko yaakaar lépp loo ko yaakaaree bis bu nekk yàlla yàlla lu gën a dëgëral sa pas-pas muy ci fii ci àdduna ak fële ca dunda jeg yàlla subhanahu wa taala am nañ ci yaakaar yàlla na ñu nuyu bu baax daayira bi tabarakallahu abu turé suñu bam aja marke suñu góor tabarakallahu suñu bàjjen aja ñoo leen di ziar bu baax ajaa day tabaarakallaahu di jéggalu bu baax suñu soppe yi ñu ci am yëpp sëñ As Mbay sëñ Jeng eh, ak mbokk taalibe yi du ñu toppee nuyoo bi fii la ñu fanaan tabaarakallaahu di nuyu tamit eh, surabaaw yi ak nit ñu baax sëriñ si nit borom xam-xam yi toog ci suñu wet tabaarakallaahu ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax ku lay la nuyu ak suñu xol di la ziara di nuyu ñi doon tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak borom zikar yi di nuyu ñi ñu àndal tabarakallah suñu goro yi suñu tabarakallahu Malick Touré suñu goro seen seeni taw ak suñu soxna soxna Binta Dia tabarakallahu di nuyu jullit yi teew yëpp képp koo xam ne suñu tudd ñu la tamit nga xam ne suñu xol euh, tudd na la tax xataay jotaay bi moom moo tax il faut que rek ñu taw euh, tabarakallahu mën a barkeelu ñu bokk ci thème bi nga xamante ni thème bu doy waar la Oustaz Diagne ñu ngi lay ziar a baax dana yàlla yàggal taxawaay yi jaay euh, mooy jàmm ñun bi ak arab bi soo yi lan la ci bind ah jàmm ak waaw te mooy jàmm ba tey lool mooy wane ni li wolof yi di wax ne jàmm du doy moo tax wolof yi dañoo bëgg jàmm ba dañuy wax jàmm ak salaam te fekk salaam jàmm la jàmm ci boppam jàmm la waaw loolu ko liiree rek ci kàpp yi rek dafa mel ni waxtaan na boppam lépp leer na kon jàmm jooju yàlla ñu yàlla defal yàlla ñu yàlla defal fii defal ñu ko fële ca kanamu yàlla subhanahu wa taala bi jaay sayyidina walana muhammadin sallallahu alayhi fu soy waaye comme ni ko waxee xadaay bi tax dañuy dem rek dal ci lëf li su ko defee ñu mën cee nal la ci mën nal ñu laal te ca des insha gaa yu baax yi suñ ñëwee ak borom xam ak sëriñ bi ñoom dinañ mottali la ca war a euh, mottali yëpp yal yàlla defal lépp insha allah tabarakallahu jàmm bu ko déggee rek euh, mbir la moo xamante ni concept la boo xamante ni vocable la boo xamante ni Euh, ni àdduna di doxee di évoluer ak di changer ak di adapté wu ci comportement yi ak euh, bouleversement yi ak mutation yi ak changement yi ak euh, yi yi ak yi xew ak xaal yi ak gis yi ak yëg yi noonu la jàmm ci boppam di wëlbati ko ci jamono moo tax tey jii suñu neexoon ñu préparé ay feuilles ak bic mbooloo mi ñu fi teew ñëpp ku nekk ñu jox la nga définir jàmm te mën naa am soo définiree jàmm yow na nga déggee jàmm man du ma ko déggee jàmm da fekk jàmm la moo tax thème bu doy waar la dinañ nag barkeelu ci ñetti définition soo ko ñëw nag ci définition bi nga xamante ni yeneen définition yi dañ koy wax rek ngir ubbee ko jotaay bi waaye ñun définition bi ñu intéressé mooy définition sayyiduna Muhammad te duñu waxee di xam ni yonent lu mu définir moo gën définition bu dul moom parce que moom la yàlla xamal te yàlla assuré na ko assuré na xam-xamam am na ñu am xam-xam mais kenn assuré wu ko yàlla assuré wu ko am nañu am làmmiñ wu fecceeku làmmiñ wu neex waaye yàlla assuré wuñ seen làmmiñ moo tax seen làmmiñ day tarxiis wax mu wax loo xamante ni day indi guerre na ñoo xamante ni seen na wala rafet na wala xoor na wala diis na waaye kenn assuré ko moo tax suñ jëfee ñu xeet leen ba yowal xiyaam yàlla ci yàlla musal yonent bi nag yàlla moo ñu waxoon ne bismillahi rahmaani rahim wan najmi maa dalla saaxibukum wa maa gawa wa maa yantiqu an ilhawa pourquoi in huwa illa waxyun yuuxa allamahu shadidu lquwa du miratin fastawa wa huwa bi rufiqi l ala thumma dana fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna ah ndeysaan fa awxa fa awxa ila abdihi ma awxa waaw ah, loolu moom aarifin yi la koy bàyyi fa awxa ila abdihi ma awxa seen jokkalante boobu seen communication boobu nga xamante ni moo gën a gaaw bluetooth ci diggante allahu jalla wa ala ak soppeem bi di sayyidina Muhammad nga xamante ni dafa dafa dox di dox ñëpp ba ba ba ba soo doon nëbbi ko invité ko ko ba ko ci bureau bu tedd mu taxaw nit ñi jàkkaarloo son borom jàkkaarloo sayyidina Muhammad ci moom lépp li nga xamante ni yéene woon na ko def ci moom mottali ci moom lépp li nga xamante ni commencé ko def moom mu mu nekk transmission boo xamante ni amul wax amul fibre amul fil amul courant amul dara loo xamante ni jaar na boobu nga xamante ni fa awha ila abdihi ma awha nga xamante ni tey jii mooy dox ba tey jii adduna bi lu muy gën a dox ñoom ñi waxoon ñoom ñi gisoon ñoom ñi inventé woon ñoom ñi créé woon lu jamono di gën a dox ñuy gën a xam ne ñoom dañoo juum dañoo tarxiis seen i définition ak seen i justice jubul dafay lu àdduna bi gën a dox ñuy gën a xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi li ko yàlla joxoon dëgg la mission bi dëgg la wax ji dëgg la la ko yàlla yónni woon tamit joxe na ko jox bu wér moo tax ba tey jii cinq cent soixante-dix la juddoon waaye tey jii message baa ngi gën a nekk dëgg moo ngi gën a tasaaroo àdduna baa ngi fi gën yàlla na ci yàlla gën a saxal fi ne nii suñu neexee ñu jël benn définition générale soo ne woon ku la neex fii nga ne lan mooy jàmm ci si danañ ne jàmm mooy contraire musiba loolu définition la boo xamante ni ñëpp ci bokk la te loolu tamit xel nangu la ko ndax am na ñu bëri ba dañuy xam teraanga bi leen yàlla waaye am na koo xam ne tey soo ko waxee ne ko bëñ bëñ faalewu la waaye du ko bëñ dalee dina xam jàmm bëñ lu mu doon kooku nag. Ah, jaam na ci jaam yàlla yi ñi nga xamante ni bala ñuy xam xéewal xéewal nga dafa tey yàlla na ci yàlla bëggal yàlla nañ sax di ci bépp xaal ci bépp sax di nangu xéewalu yàlla yi soo demee ci monde occidental ñoom matérialisme moo ëpp ci ñoom moo tax fii ji soo biir noonu seet oxy occidental nga laaj leen ñoom lan mooy jàmm ñoom dañ naan jàmm mooy bonheur suñ ko waxee ñoom il pense à l'argent moo tax ñuy wax ñoom ne l'argent fait le bonheur ñoom jarul ngay wut dara jarul ngay am dara jarul ngay am jikko yu baax jarul ngay ragal yàlla jarul ngay gëm yàlla jarul ngay julli jarul ngay woor jarul nga rafet jarul nga ñaaw jarul nga xees jarul nga ñuul l'essentiel amal weccet soo amee weccet dara ñàkk moo ko la ilaha illa allah <laughs> l'argent fait le te fu ñu toll ñu dégg milliardaires yi di xaru te fu ñu dégg milliardaires yi musiba di leen dal musiba la benn borom xam-xam dafay wax ni nit ñi fu ñu toll ñoo ngay daw di wuti xéewal ak di wuti jàmm te xamuñu ne àdduna bii kenn mënu fay am jàmm jàmm moo nga fële ca àllaaxira ba benn borom xam-xam ne les seules vacances de sur terre sont les neuf mois passés dans le ventre de sa mère ndeysaan waaw ah, nee na nit ki li moo ngi jéem a wut noppalu ci àdduna te ni nit du amee noppalu ci kaw suuf benn noppalu la mooy juróom-ñeenti weer yi nga ci biiru ndeyam ndax kooku kenn doon laaj dépense. ma nga comme Occident ñoom noonu lañ ko déggee mënu nañ ko topp di ko gën a firi waaye temps bi moo xam soo demee ci politique parce que heure bu ñu waxee société rek politique day dugg politique nag fi ñu ko waxee du politique yi ñuy wax mooy pouvoir politique la ñuy bëgg a wax. lépp loo xamante ni dafa bokk li ñuy wax ci tubaab la gestion de la cité loolu la ñoo politique ñoom politiciens yi ñoom politique yi ñoom homme d'état yi ñoom nitu nguur yi ñoom roi yi ñoom empereur yi ñoom despote yi ñoom tyran yi ñoom borom doole yi nga xamante ni ñoom ñooy borom doole zahir yi soo demee ci ñoom laaj leen lan mooy jàmm jàmm ñoom danaan la jàmm mooy absence de guerre la paix c'est l'absence de guerre la paix c'est l'absence de guerre ou bien la fin de la guerre pour ñoom jàmm mooy guerre su amul jàmm am na guerre su amul am na su jeexee tamit ñu ne jàmm am na nga xam ne ñoom seen définition doy na waar lu ko doy waar yéen ñëpp ku ci xamul ci wàllu xaqiqa pire guerru romain yi soo seetaanee seen film yi gladiator yi deret ji ni muy bare ak soxor bi ñu soxor torante daggante bopp daggante cër ni ñuy reyantee li nga xam ni ñoom ay xeexkat yu mag lañu woon benn scribe benn bindkat militaire romain bu ñuy wax moom moo ñox moom moo njëkk wax ne si vis pacem para bellum loolu ci français mooy qui veut prépare la guerre qui veut prépare la guerre te ñoom kat ñoom ñoo ñu gëmloo ne euh, la paix c'est l'absence de guerre te ñoom nee nañu bëgg jàmm commencé waajal defar say arme pour xeexi ji loolu mooy indi li ñuy tuddee ci wet bi fii ci diggante Amérique Russie Ukraine fële ca Cuba fële ca euh, Mongok ca réew yooyu yëpp réew communiste ak réew euh, euh, américains yi ak ñeneen ñu mel ni ñoom li ñuy wax ci tubaab la guerre froide guerre froide waa guerre lu muy froide man loolaa leen laaj bi ñu def repère prof bi di jàngale guerre France ma ne ko monsieur nan la guerre bi croité rayante ak waaj a rayante nan lay seddee kon nga xam ni ñoom dañuy naxaate seen léegi première guerre bi première guerre na deuxième guerre mondiale na ñu ne léegi Nations Unies léegi yow wax waxal moom lan may jàmm comme yow moom yaay liy jëm ci guerre yi ak li koy seddal ñoom ñu ne jàmm léegi nekkatul li politique yi doon wax ne mooy absence de guerre waaye ñu ne jàmm bi nekkatul absence de guerre waaye processus la boo xamante ni c'est un processus positif dynamique participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération Nations Unies umamu mutaxida fële ca Amérique Ban Ki-moon di Ban ki la tudd waaye Ban ki utkubi annan ñoom nee nañu système onusien Nations Unies système onusien nee nañ nekkatul absence de guerre waaye benn mbir la benn processus la boo xamante ni dafay yëngatu ba noppi ñëpp di def seen loxo ba noppi euh, boo xamante ni dañ day dañ koy lijjanti rek pour waxtaan ngir indi ay saafara ci ay xuloo ak ay defante ngir euh, nit ñu mën a jàppante defante ci lu problème am na ci parce que processus bi ñuy wax ñoom ci seen bopp xam nañ ni processus la bu amul finalité amul finalité te boo xoolee ci incha allah bi ñëwee ci biir waxtaan bi ngeen ko dégg ci faits yi les faits historiques et les yi daw di nga xam ni ñoom seen définition bi ñu la diiree jàmm définition bu yàgg la parce que même bu dee la même bu lu dynamique la même lu participatif mais problème am na yow. ñoom suñu ñuy fexe nag ñoom ñi nga xamante ni ñooy financé Nations Unies dem nañ ba topp ñi ñuy tuddee les néoconservateurs te seen sëriñ di Henry Kissinger ñoom ñu wax ne nañu instauré li ñu tuddee la guerre préventive ak la guerre chirurgicale guerre préventive mooy lan kii de réew mii wala nit kii wala waajee wala ñee dans dix ans naa am mën naa am ñu foofu ñi kon man dem lay dem loolu mooy guerre préventive ñii dans dix ans mën naa am mën naa am ñun suñuy analyse ak suñu prévisionniste suñu gëstukat suñu politologue nee nañu daal mën naa am am na 10 pour cent de probabilité pour ñoom ñu song ñu léegi bu mu xaar 10 ans ya nam dem songi leen faagaagal leen te ñoom ñooñu ñoom ñoo waxoon ne. jàmm dafay indi coopération am indi compréhension dafay indi ay mbir. nga xam ne ñoom it te définition ci jàmm yaakaar ko topp ci philosophie ci borom xam-xam yi ci politologue yi kenn ku ci nekk na wax ci jàmm suñ ko xamee que dañuy faral. léegi ñu ko xamee exactement dem laa di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye li nga xamante ni lépp loo xamante ni waxoon na ko démb. tey jii ñëw na nabiyyu yara maa laa yara naasu xawlahu wa yatlu kitaab allahi li kulli basharin fa in qaala fi yowmi maqaalata xaa'imi fa tasdiquhaa fi daxwati yowmi aw gani wa fiina rasulullahi يتلو كتابه إذا انشق معه من الصبح ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنة أن ما قال واقع كي حسن بن ثابت مضى كي عبد الله بن رواحة مضى يقول محمد صلى الله عليه وسلم lu mu wax tey jii tey jii li ma waxoon cinq cent soixante-dix la ma waxoon sixième siècle ña ko déggoon ña yàlla ci seen xol ñoom nee nañu lu bi wax dëgg la Abubakar ni Siddiq dañ koo wax ne ko yow nag yàgg nañ laa wax ci sa waa ji waaw sa waa ji wax noonu la tey nag tey nag dañuy xam nag yow ndax wér nga wala wéroo tey tey dañ koy xam sa waa ji nee na sa waa ji nee na jóge na fi bii dem Jérusalem jóge dem juróom-ñaari asamaan léegi nag yow la ñu déglu déglu Aboubacar tontoon bu dee moo ko wax dëgg la dëgg la allahu akbar waxul dëgg la de. gu dee moo ko wax dëgg la ndeysaan Abubakar waaye daa ko ban koo xam yow ak yaamati moom it ndeysaan gu dee moo ko wax mu ni dëgg la waaye ñeneen ñi ci des ñoom leneen la ñuy gis subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi barakna xawlahu ma ne leen ma ne leen ma ne leen yéen yéen waa Makka yéen waa sixième siècle da ngeen a da ngeen a amul xel rek da ngeen a réfléchir da ngeen a teeyul rek ndekete yoo vingt-et-unième siècle vingt-et-unième siècle yéen euh, vingt-et-unième vingt-et-unième dem ci lune bi dem ci jaww bi yeneen ci sixième siècle mën leen dem naa ñu ne déedéet ñu dem ba tey ñii di dem bëri ci dem demati nañ fan yi ci ginnaaw demoon nañ filaaye kon dem li jënd ci ca commerce ba bëri ci dëkk hmm. tey jii su la neexee nga woote Sénégal wala Amérique wala Gambie wala ku la neex daal ne asalaamaaleykum man de laafu caaxaan laa bëgg añee mhm. woote jël sa billet dem añee ji ko Sénégal kii bi ñu dugal bi gis naa lu ñu dégale yonente goog la waxoon démb tey jii ñu gëmul ñoo xamante ne seen sax duñu tuure ndox duñu miisu ñoo ko def te démb moo xam nag ñu tëddee fii ci àdduna waxoon na ko ñu weddi ko yonente coow di bare mu taxaw waa taxaw ñu ne ko yow fan nga demee fan nga demee Jérusalem Jérusalem ñetti weer di nga lu matul di kat yàlla daal di intervenir yabal ne ko waral Muhammad ñu woo ñi ci Makka pour ñu dindal ko toroxal yonent bi di expliqué di expliqué di expliqué ba mu bàyyi ñoom ñi taxawoon ngir dindal ko ko ñoom ñoo wax ne kii kenn ma ne leen loolu tey jii waxuma la sax plan expert yi daan jàng ci école yi mooy carte ci carte bi moom yi hmm? waxuma la loolu te téléphone portable ci biir du application da ciy nekk carte du monde am sax Jibril carte du monde la woon yonent bi carte du monde la woon rek ne ko fii mooy yoon wi. sànq bi ñuy ñëw waa ji dafa jël engrais dugal ci téléphone am teg ko ci kanamam mu naan ko jàddal doxal jàddal doxal waaxul jëlal tuuti légèrement jàddal waaxul egg si nga Jibril loolu la defal yonent. yonent bi loolu la waxoon sixième siècle ñu ne ko dundal. moo tax xam nga dañoo yeewul rek ak yàlla dañ leen cee boole alhamdulilahi rabbil alamin dañ gëm seen Muhammad ñoom moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni wax naa ko sibiril waxtaan ne yàlla moo assuré làmmiñam ba du wax lu dul dëgg yàlla moo assuré làmmiñam ba du waxee bakkanam ba lu mu wax dëgg la sallallahu alayhi wa sallam lu wax dëgg la moom moom la ñuy déglu mu expliqué ñu moom ñoom ñoom diine nan lañ déggee li ñuy wax jàmm ñoom ñii jiitu mooy amatu naas waa dara atum siyaasa umamul mutaxida ak yu mel noonu ñoom ñëpp seen définition bu jàpp am na limite bu doy war bu ca nekk ndax ñoom seen seen définition jàmm seen définition ñoom yi ma tuddoon dafa imparfait baaxul dafa manqué parce que ñoom seen définition dafa yem ci àdduna hmm, dafa yem ci àdduna te àdduna c'est changé wu àdduna moo tax la loi du de la jeune la loi du talion nekk bi ku mën sa morom duma pourquoi parce que xalaatuñu àllaaxira dañ wax ci l'islam nag Seydina Muhammad moom jàng gi mu indi jàng la buy njëkk frontière bu àdduna bi dem ci àllaaxira hmm? loolu mooy différence bu jàmmu gaa yi ak jàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmmu yonent bi day dox ci àdduna jéggi àdduna dugg ci barsax muy bàmmeel jóge ci barsax dem àllaaxira te su demee àllaaxira day am benn benn intersection bu bopp koy am ñii jàpp dem àjjana ñii daal jàpp dem safara képp koo xamante ni yàlla xéwal na la nga dem àjjana am nga jàmm te doon ko koy ñàkk waaye fii laa ko safara ñàkk nga jàmm ko doon ko am. léegi su ñu nee dañuy utiliser ci ay explication ak ay exemple waaye lii ci ak jàmm ñu ngi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne yàlla moo ko wax ne ko xaatuloon ànd ak moom yaa ngi yàlla defal bil xaq saa di amal tawbatan nasuha yàlla may ma tuub bu wér ku ma juumee maa ngi tuubal yàlla wa lisaanan zaakiran wa haamidan falataa min duum sena mukk ci tudd yàlla ak di ko màggal ak di ko kañ ak di ko sikar wa imaanan saxiixan ngëm yàlla bu wér boo xamante ne du ànd ak bokkaale yàlla mukk ba keroog may faatu waaye imaanan saxiiban rizqan xalaalan tayyiban yàlla defal ma wërsëg waaye sama wërsëg de du escroquerie du sàcc du wul du rambaaj yàlla moo ma ko wërsëgal muy wërsëg bu laaf bu set yàlla ko yàlla defal wa rizqan xalaalan tayyiban waasi'an wa ilman naafi'an barakallahu am na mbir yoo xamante ni toujours damay wax ne koo gis mu taxawee ko rek xamal ne am na cër ci yàlla am na nit ñoo xamante ni nitu xaqiqa lañu lépp loo xamante ni aada la wala démb la duñ ko sànni xeer de waaye xam ne ñoom war a taxawee ak war a taxawee waaye képp koo xamante ni gis nga taxawaayu Sëriñ Mouhamadou Mbacké bii ci wetu Cheikh Mouhamadou Bassirou Tall di nga xam ni borom cër rek mooy nangu cër Sëriñ Mbacké yàlla yàlla bàyyi la fi xaydara yàlla yàlla dooli sa wér dooli sa sutura dooli sa ñaan gi ñu ne ñaanal ci sa biir xol yaa ngi koy ñaanalaal Cheikh Mouhamadou Bassirou kon yàlla yàlla bàyyi leen biir ñëpp ak njabootu moom Cheikh Omar yi nga àndal dafa mel ni kon sax tabarakallahu yàlla taal na projecteur bu bu rëy ci li doon wax ñoo ngi doon wax ci juróom-ñetti mbir yi nga xamante ni wala juróom-ñaari mbir yi nga xam ne fukki mbir ak juróom-ñett wala fukki mbir ak juróom-ñaar yi nga xam xamante ni maam Cheikh Omar keroog ca Bandiagara nee yàlla may na ko yëpp ci biir saytu bi ñoom ñu tolloon ci làmmiñ wuy sax di sikkar di tudd yàlla wa lisaanan zaakiran wa xaamida wa imaanan saxiixan wa rizqan xalaalan tayiban waasian wa ilman naafian wu diplomate sax ñoom ci seen biir soo demee ci ñu koy définir dëgg dëgg dëgg mooy jokkalante bu rafet ci zahir waaye ci baatin kenn ku ci nekk da ngay défendre say intérêt réew rafet nag mooy dee ci ngëm yàlla ñu ko yàlla defal ñu bëri nag jàpp na ni mujj bu rafet na nga ñàkkoon daal di mujj am nga dëkkoon ci sàkket mujj a dëkk ci étage wala panel déedéet mujj bu rafet mooy nga dund ci ngëm dee ci ngëm dekk ci ngëm yàlla ñu ko yàlla defal moom la sunu maam Cheikh El Hadj Omar Fouti radiyallahu taala anhu wax ne lu nit bi ñaan nañ ci boole lii mooy ixtim lana bil xayri wa saada wa hab lana xusnaaka wa ziyaara soo demee ca kaw fa muy commencé gis nga na mu utilisé ci ay tur yàlla ak i baatin ak i xam-xam ak ay awaalim yoo xamante ni kenn xam moom moo xam ne awaalim yooyu moo turu awaalim la moo ko xam moom maam Cheikh Omar moo xam na fay dox moo xam na muy doxee moo xam lee dafa nekk moo xam mbindeef dafa nekk moo xam tajëliyaat dafa yàlla def moo xam minax ya moo xam mawaahib dafa yàlla def yooyu yëpp maam Cheikh Omar jël na ko ñaan ca dëgg yàlla woote yàlla fàkk ci yàlla foroxu ci kanam yàlla ngir yàlla defal ko mujj bu rafet ngir moom ngir képp ku bokk moom dañ ko fay sa kaw mu ne yaa rabbana li sirrika maknuni wa sarayaani sirrihi fil kawni wa sirri lismi sirri ayni zaati wa xaqi xaqi ayni zaati zaati wa bismika al azimi واسم زائد وباسمك الشاهد للزواج الظاهر الذي به قد استتر ظهوره عن كل فكر قد خطر وباختفاء ذاته الذي ظهر سبحانه من ظاهر قد استتر استغنوا رب بماء غيرك المعين وسر سر علمك المتون وببهاء عرشك المحبوب وجريان القلم المكفوف وبكتاب حبك المذكور كعالم الحس من الدهور وبسمودية للسمران وبربوبية للرحمن وبالألوهية للأذهان العالي ومن رعية بلا مكان وحق حق عينك العلوي وزين رسم سبلك السفلي وغير غيرك وصال السمن ونور مكنون العيون الهمل وقاد قرآن وصال الصدق وكنز كنز ما له من فتق وحائي حمل أحمد المكرم وداره ومينه المطرم وسر الأملاك وداه العظم وكافر كله وراء الحرم ونقطة العلم ونقطة القدم ونقطة وجود شكلة الحكم إني لما أنزلت ربي أنت إلي من خير فقير متى وقد توصلت بذي الأسرار إليك يا منور الأنوار وبالحقيقة المحمدية وبالعبودية مع العدلية وبالأحاديث وما للحضر فيني العاري وهب الماء مواهب الثانية دنيا واخرى عيشة مرضية والتكفي مؤونة العيال ما دام في ميدان ذاك الحالي وهب المواهب الثانية دنيا واخرى عيشة مرضية وافتح له الهي فيما يرتجي خير الفتوح يا فريد الفردي من فتن المحيا الذي والممات وهب لي وهب لقبري وهب لسكرات ونظرا طريحه وأنسي وحشته وحوراته أيسي ونجه من الحساب والعقاب وارزقه في لقائه حسن المحب واغتسل الدعاء من دعاك وثبت الارض من رجاء رضاك يا رب باسمك العظيم القدير وجاهد الله شفيع الحصير لبتك اختم لنا اختم لنا بالخير والسعاده ñii ñoo xam waaye xam nga ni awaale yi Cheikh la tudd ay man de jéem ma ko firi xam xaw ma ko jéem ma bidaay aalamul xis si aalamul nuut ay roxamut ak boxamut ah ñun ñun ñun Jupiter ak Mars lañ xam de Cheikh Omar nee na lii ma wax nii yëpp muy ay turi yàlla ci leer yoo xamante ni ñoom ñii xam nañ li may wax nee na li am solo nit ñi ko sàkk mooy ixtim lana bil xayr wa saada ñaanal yàlla may na mujj ko rafet yàlla nee na lilladina ahsanul xusna wa ziyaada moo tax mu ne wahab lana xusnaaka wa ziyaada ndeysaan kon yàlla yàlla may mujj bu rafet yàlla yàlla may texe te texe mooy dem texe ci àdduna mooy jokkoog yeneen yàlla Muhammad soo ko gëmul nga gëm ko bu dee gëm nga texe aarifin yi mooy nga jàkkaarloo yeneen ci bi yàlla sasan naa mënoon ak yàlla nga yàlla defal wala nga jëm ci boobu yàlla nga yàlla mu ne sopp nga koy bëgg mu ne ba biir ba sax ngeen di bëgg nit ñi soo bëgg ko biir ay benn benn jàll defal. wa tahiyyatuhum fiha salaam wa aaxiru da'waahum alhamdulillahi rabbil aalamiin. incha allah dinañ si ñëw léegi lu ko kon dëgg dëgg jàmm ci diini maam Cheikh Omar jàngal nañu ko nee na mooy dem aljanna parce que aljanna fa la lépp nekk ci lu baax. كان من الإمام أحمد الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خابرة رابعة إذا وجد الأرض الدم وبست الجبال زقا فكانت هباء منبثا وكنت أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين قال لي بكى ba ci biir yàlla loo xam ne foofu kenn ko wax illa qiilan salaaman salaaman àndal na li tax l'islam am doole te ñu ngi dégg jàmm am solo mooy l'islam daf lay jàngal ne la boo xaar ba dem àndal ak suñu soobu dund jàmm àndal fii lañ koy dundee jàmm jooju ñu wut ci àndal fii lañ koy dundee benn mbokk dafa tuub ba ñu jëm sama kër ñuy waxtaan xibal samson la moom ñu tudd nag Aïcha fi lañu Aïcha fi ñuy waxtaan moo xool xew-xew bii ku sopp maam Cheikh Mor Fouti la wallaahi wallaahi wallaahi ku sopp maam Cheikh Mor moom dëgg la dëgg la moo ko xew-xew ak ni mu toll ak mu ne waa lan may dem bi mu ne ko dem bi mooy jàmm ak salaam mu ne ko daal suñu tubaab mu ne ko laa fekk laa fekk mu ne ko laa fekk suñu tubaab jàng lu doy ma ne koy ma ne koy yow man de loolu la war a waxtaane loolu ci xam mu ne ma man de bi ma ko jël ci Moussa ba tey su ma ñëwee ma ne asalaamaaleykum foo gisee lu doon moom laa am. waaye am na ñoo xamante ni day fees ci seen xol daal di tuur seen i cër su tuurul sa cër nag sa loxo bii sa loxo bii dootoo ko def ko yàlla bëggul dootoo ko jox koo ko a jox sa xel mi dootoo jox lu koy yàq te doo féewoo dorog toj sa àdduna bi kii sax nee na libéraliser alors Allahu akbar. Sénégal ñu ngi def benn chose ñu ne léegi doomu Canada Canada Canada bi nga xam ne nii seytaane moo soppali ko di jaax nit ñi di ko moo dugg seen deret xëy na dinañ moom day daw ci deret xaw ma waaw naka la tam yow nga jël ko di ko fortifier moo tax biir bi bari fiit bi bari stress bi bari nit ñi kenn xamatul dégg ñu lii wax ren lii rey toog tàggu parce que nit ñi nekkatuñu seen bopp parce que dañoo yàq la xol yi yàq nañu ko seen xel yi yàq nañu ko par l'argent. donc yëpp nag donc yëpp nag yàlla donc sax leen ñoom dañu la la doon jël doon xaw ma trop kii doon suuf doon wuyu ma leen doon ko bon <laughs> am na beneen doon waaw loolu bi ci benn bi xale yi politique bi nga xam ne am day wér première bi ñu publicloo demal jàng dama liggéey dama wuti xaalis xaalis nga jig ku la wér loo ku ma di ci mbéte moo ngi suuf ku la ñëw si biir jàng parce que am na ñu jox am na te ñu leen koy jox dañu ko liggéeyloo xam ni ñoom dañ leen di emprisonné di leen embrigadé ngir mën leen a manipulé parce que xoolatu xel islam te islam yow ba nga waxee laa ilaha illa allah benn yoon buumu njaam yëpp dagg na yow nga dagg fii buumu njaam ba nga ko daan

ak leeru yàlla ba xool nañ mën na fàttu looy xool yu bon film yu bon yi image yu bon yi jigéen ñi ñu dund yéwén yi si mbedd yi yu bon yi li nekk si biir doo ko yàggee di xool day dal ci sa bët bi mujj dal ci sa xol bi su dalee ci sa xol bi ba fees dell doo benn leer dootul dugg sa xol xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim incha allah daal incha allah donc il faut faire très attention ci image yi day yàq xol yi parce que ñàkk gàllu ji xol yi moo yàqu te xol yi di yàqu yéen jëli yàqu jaawoo di taxawal yooyu dugal nga ci yàlla ci lu dugg xam nga xale yi daf fii dañoo doy waar ndeysaan question yi ñu leen laaj ba nga leen laaj la damay ñàkk bi si parce que doo ko mos a programme te wóor na lu dugg ci téere parce que formation partisan la ci li ñu gis ñëpp état bi nekk ak ren nii waaye boo fekkee présentation ci éducation xale yi de da leen bàyyi xel li ñu leen di wax ci benn bi ak ci école bi ak li ñu wax ci dëgg bokkul de te école bi moo gën cohérent yow ñu ne papa ji parce que papa ji yow yaa ngi ay yàlla gisu ko ay yeneen xamu ko ay mbaa ay sutura xamu ko sa ñoom fee dañ lay wax ceeb wala kebab nga gis kebab lekk ko kebab c'est concret yàlla ma bokk wala ñoo suturaal moo tax il faut que ñu seet nan la ñuy adapté discours bi ñu discours ma ne ko am nga am na question yoo xamante ni question yi diine la waaye boo ko tontoo diine àdduna tukki da ngay jéem a teg diw rek nga teg leen diw mu jeex ba projet ma ne ko waa léegi yow su ma amoon chemise bu mu jëndee trois cent euros chemise bu weex pour mu ne chemise trois cent euros xam nga xaalis dañoo am xaalis maa ko def exprès ni trois cent euros mu ne trois cent euros ma ne ko trois cent euros waaw nga bëgg a dem benn soirée bu doy waar boo xam ne da nga ko war a dem film ba war fa ay affaire ñàngal fa nga ñëw ma ne la dama ko jënd léegi nga ne ma sarax ma aal na ko sarax ma aal na ko ma bañ nga ba ma jox nga ñëw sa kër préparé pour dem ñu tuur la diw ci yow. oustaz bi doon bind boobu ci daal di nga ne xaaral laa benn xibaar nga wax soos ba daal di sa kaw mu tax. tax tax yow nga daal di jënd ne ah man daal xaaral ma seet dugg ci biir fu may jëndee non c'est chaud ma ne ko c'est aussi simple que ça yàlla wa taala daf laa bind c'est des centaines de milliards allah ci bi ci cerveau bi mu ne ñaata kenn dafa xam lu kaw des milliards benn neurone kenn mënu ko jël yàlla may na ci ay deux cent cinquante milliards yoo bu ci dem cent milliards taxaw remplacé ko mooy tax may xàmmee je suis moo tax may xàmmee guddi ak bëccëg moo tax may xàmmee lii ak lee moo tax lépp lu may def muy jub moo koy waral parce que xeeru doomu aadama nii la séddilikoo gis nga li yàlla coow asxaabu dama nekk asxaabu asxaabu chimal lépp loo xamante ni lu positif la fii nekk ci doomu aadama ci seen boobu côté droit fii lépp lu négatif fii lay nekk su ko defee nag ñoom ak ragal yàlla ak diine ak li mel noonu ñooy nekk ligne médiane bi nga xamante ni ñooy réguler entre bu baax taabu bopp bi fu mu ëppee rek nit ñi daal di daal di jege yàlla yàlla dégg. man ko yàlla jox la ay neurones jox la bët baax jox la xel bu baax jox la xol bu baax jox la ndaw yow ngay dem di naan di njaaroo di dox di moy man ko léegi yow doo demee ci yàlla yàlla dina la wax ne la waaw sa yaram mu set woowu alladhi khalaqa fa sawwa sa yaram mu set woowu hmm? wa tiini wa zaytuuni wa tuuri wa haadha al-baladi al-amiin laqad xalaqna al-insaana ah fii ahsani taqwiim hmm? yàlla nee na waaw sama ahsanu taqwiim ba ma la joxoon alamu ma ne ko loolu mooy problème bi la tus'alunna yawma idin ani na'iim yàlla nee na wax ne la waaw sa yaram mu set wax ma la joxoon nga tux ba mu ñuul tux yàlla ba mu ba mu yàqu sa xol bu laab bu set ba ba nga naan sàngara ba muy waay de dagg sa awra la nga xamante ni mosoo koo ruur pour ku ma gërëm pour ku ma gërëm sa tànk nga xamante ni mosoo dox lu dul xaram tànk war a joxoon wér la waa léegi noo def ak moom ma ne ko loolu loolu doon ci yàlla mu ne ma wuy wuy mais laaj yu bëri laa xalaat ma ne ko waxee ah, moo ko ko jeex c'est aussi simple que ça dana dellu ci kanam yàlla subhanahu wa taala war a rendre compte ci kanamam su boobaa yàlla fekk suñu tontu fekk suñu tontu ñu yiw waaye loolu mënuñ koo amee fee ca barsax mënuñ ko amee ëllëg aljanna ñoo koy amee fii ci àdduna ndax fii la yonent wax ne addunya mazra'atun lil akhirah moo tax ñoom ñu baax ñëpp lëmbiyaa yi ak mursaliin yi yonent yi ak yàlla yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom yàlla defal na sa xol ba sàkk nga ci yàlla yàlla defal la jàmm te wax naa leen ne leen jàmm ci lislaam mooy xol xol bu laab xol bu set xol bu yiw pour cër ya mën a topp xol boobee te yeneen ci yàpp mooy mbir ñu bëri xam nga ñu biir yeneen ci bi rawee gaa yi waaye xaqiqatan xol ba la xol ba qalbuhu nuurun wa rahma xam nañ ko bu yàgg sallallahu alayhi wa sallam li tax mu am doole xool ba yeneen ji ji woon ñëpp wut nañ jàmm sàkku nañ jàmm wut nañ jàmm Seydina Isa alayhi salaam ñaan na jàmm ci bisu juddoom ñaan na jàmm ci bisu deewam ñaan na jàmm ci bisu dekkeem loolu ñëpp jàng nañ ko heure booy jot sa wér mu jeex la ngay tëjee mooy subhaana rabbika rabbil izzati amma ah yasifuun du topp wa salaamun wa salaamun wa salaamun wa salaamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ah suñuy dugg aljanna lan la ñu sama borom di wax dugg leen udxuluha udxuluha bi salaamin amin ah salaamun alaykum tibtum tibtum tibtum ca àdduna teewoon ngeen salaamun alaykum bima sabartum dugg leen aljanna parce que ba gars yi daan taxawaalu ca boite yéen yéen daan fanaane jaamu yàlla ba ba gars yi daan mooy dem nga takk soxna ba gaa yi naan mooy nangu ngaa dem sëy yi ba gaa yi daan rafet yow bii woon nga sa làmmiñ ba gaa yi daan wër yow yaa ngi doon am mille cinq cent par weer te yow nga xam ne xale bi nekk ci sa suufu niveau li ngay gagné ci at bi moom lay gagné par semaine mais dina ko feloon nekk ci préféré nga être digne dans la pauvreté que de vivre dans la solution ci solution boo xamante ni jëmu ci yàlla subhanahu loolu mooy yàlla li mu wax dugg leen aljanna mérité ngeen aljanna dem leen pourquoi parce que di ngeen mu ñoon xam ngeen ni rawatina fii xam ngeen ni li ma mbokk moom ma àndal Sénégal waxoon ne ma sëñ Mor Sénégal France ñun ñooy wër diine waaye Sénégal diine moo lay wër dégg ngeen wax de ah ñun ñooy sonn fii pour taxawal suñu diine Sénégal diine jàll fa ne day amal waaye ñoo ma ko wax ndeysaan dafay soog a def tuub leen loolu moom it yeneen yi ñoom ñëpp loolu lañ ñaan yàlla algen ku fii loolu la wax mun ni mu ne xam nga Seydina Ali dafa wax coono boo xamante ni finalité am noppalu la nee na du coono waaye noppalu boo xamante ni finalité am ay duma la nee na du noppalu bànneex boo xamante ni mu jëm mbugal la du bànneex muur boo xamante ni fayam mooy aljanna neexul waaye jënd ko sunu mag yi lu tax ñu sonn dëddu adduna di di balaale sikkar di tudd yàlla di fàttaliku yàlla di jooy ba kenn ku ci nekk ci ñoom soo jëlee sa loxo jàpp seen seen i seen i përëb mu daje seen i yàq yi wow ko seen i faar koo wàññi sa loxo. nga mën a jël sa loxo teg ci seen i yaxi kanam ndax xalaat yàlla ndax bëgg yàlla ndax xalaat ëllëg yowma qiyaama ndax xalaat su wéy na nekk allahu jalla wa ala su guddi jotee yàlla nee na ñoom ñooñu xam naa leen ñoom mun kat yooyu dina mu ne tatajaafaa junubuhum anil madaaji'i mu ne billaahi yàlla nee na xam naa ni ñoom billaahi billaahi ñu bëgg dëgg seen lal seen wecc yoo leen dox dugg leen dégg ko allahu akbar dëgg la waaye yàlla waxuñu leen di jëmbale waxuñu ñoom de déedéet déedéet seeni wet parce que jaabaar bi mu mu ànd na bàyyi nee na wet yi seeni wet seeni côté seeni côté seeni côté daal daal wasifa bi ah bokk na ko nga def sa nit doo dong wasifa bi te mbooloo ma ah am salaatul faatihi parce que daal ñoom it moom it jàmm wax na ci lu bëri ci seen i doxal yi. wa salaatullahi wa salaam hmm, salaam te te commencement bi alhamdulillahi rahmil haadi liman yashaa'u min zawil ibaadi thumma salaatullahi wa salaamu على الذي هم به الغمام وبعده السلام والسلام على الرسول حبه السلام إني سألت للنبي الهادي المنقذ الورى إلى الرشاد ونجله ونجل نجله الكريم سيدنا أحمد الزبدين القميم سبيل عيسى الجود نجل سيدي مولاي إدريس سخي المجلي نجل ولي الله عبد الله الكامل المجد بلا تناهي نجل الكريم الحسني مثنى عسى به البلا يحط عنا نجل الكريم السبطي نجل سيدي ابن أبي الطالب قوم أودي وأمه فاطمة بنت الرسول زوجها علي ناسه وهو رسول بنت نبي الله طه المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا جد كانوا في عرفات maam Cheikh wax radiyallahu anhu loolu moo tax jàmm lislaam noonu lañ ko déggee noonu lañ ko yonent bi dégg jàngale sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa yonent yonent yëpp sama borom wax na ni ñoom moo ngi ci ñoom jàmm ñoom sàkk ci yàlla jàmm yàlla may na ci suuratu Saafaat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 ne ko wa maa kaana lil abdi an yurid mu ne ko ab jaam du bëgg Ibrahima mu nekk moom yàlla ci la xottee xorom defee leer mu xam ne xadatul qudsi mooy wax ak moom waaye du ab jaam mooy wax ak moom mu daal di jaam bi góoreel naa la waxoon man yàlla mooy wax man ci lu wër ci kaw dëddu àdduna dugg àll bi di jooy di tuubal yàlla di jéggalu yàlla di julli seen bi di sikka nelawatul fu mu toll moo ngi ci yàlla xëy ci yàlla góor ci di di di di bëgg yàlla di sopp yàlla ba yàlla jël maqaama yi gën a man de dama sama xol dafa yàqu. soo waxoon naa la day jël ba sa xol yàqu. yàlla jaaree ci moom nga nga jox ma conseil boo xamante ni su ma ko defee doon ma def bàkkaar ndax xam na ne bàkkaar yi ñoo jàpp sama xol bi ba mu tëj publiquement recevoir da yow yàlla mu ne ko dama lay wax ay mbir soo ko mënee defal bàkkaar soo ko mënul nag du def bàkkaar déglu déglu lii mu wax déglu lii mu wax mu ne ko soo demee ba mënatoo ñàkk a def bàkkaar soo demee ba nga xamante ni mënatoo ñàkk a def bàkkaar mu ne ko bu lekkati wërsëgu yàlla ñu soo suuf est-ce que loolu c'est possible non loolu nekk loolu la suñu tax yi ñu vraiment. ñaareel bi mu ne ko soo demee ba dara bàkkaar bàkkaar fu koo xamante ni nguuru yàlla di nekk fa est-ce que ça c'est possible c'est une impossibilité impossible mënul nekk. walillahi mashriqu wal maghrib walillahi ma fi samawati wa ma fi al ardi amul lu nekk ci kaw suuf amul ku nekk ci kaw suuf lu dul jaam yi jaam ci yàlla